sëmmali boo xamante ne nii sawaay gis nga bu génnee ay centaine d'euros tamoog femme bi kese lekk mu koy joxe nag ci kanamu femme bi di wane comme si moom moom il est à génn lii du dara ci moom ñu ko jëndil fee yàpp yàpp woo xam ne xalaal la woo xam ne soit quinze euros nga am ci ay kilo yu baax yoo mën a toggelu la neex sawaay ne daa cher quoi baal ma dem ci yàpp yi nga xamante ne nii ñoo gën a yomb te yooyu duñu xalaal tax gis nga ku mel noonu gis ngay jëfam ku mel noonu même mooy jullit lay doon ngay gis woor di jot léeg-léeg mu koy sàggane walla julli heure bu ko neexee parce que muy lekk la seetal rek kuy respecté façon lekk yi ak naan yi da ngay gis ñoo xam ne moom moo tax it ñoom ñoom dañ naan la ñu lekk xalaal xaluuf xaluuf comme ni ko yenn euh, suñu mbokk naar yi di wax euh, ci Europe ah ci France boog ñoom laa xam ah ñenn ñi te pourtant du leen tee naan sàngara loolu problème la moo tax it ñuy jëf. mooy lekkal rek li ngay lekk wan ma li ngay lekk nga naan ma wax la ki nga doon waaw yaa saahi ee eh, yow sama waay kul lekkal maa shi'ta lu la soob taf'al mithlahu gis nga booy jëf lu mel ni la ngay lekk ngay produire waaw moom ngay génne lu mel noonu ngay def bu dee lu teey te baax ngay lekk say jëf manul lu dul lu teey te baax bu dee nag moom lu yées yu xaraam yooyu moom ngay lekk parce que loolu day yàq ay jikko waaw day yàq xol xol leer ga waroon nekk ci xol moom lay tuuri lëndëm waaw waaw fitterlu ci sa digalu borom yi parce que lu topp sa bànneex waaw kon nag yaa saahi e sama ànd ndoo kul lekkal man xadim maa la ko wax cheikhu ahmadul xadim radiyallahu anhu tafal mislahu nii la ko borom euh, alyadaal yi ni mu ko waxee xaatimatu tasawuf nii la ko waxee sëriñ bi way lekkal lu la neex tafal nga jëfe mislahu lu mel ni keem lu mel ni la la ngay lekk waxaali lan xaritool ak man shitta ku la soob ku la neex tax du gis nga boo xëyee shaklahu comme moom ngay mel waaw moo taxoon soxbatul soxbatu eh, ahlil xayri mu doon am solo ànd ak waaye yiiw parce que dañ lay dañ lay dañ lay wàll dañ lay wàll ci noonu yonent bi saa saa façon nit bu yées mu ne gis na ko am saa boo xam noonu day ñëw tuub jàpp ne moom moom de façon yàqu na waaye mu bàyyi ko rek na ñëw waaye bala nga fee jóge mooy gën ñépp mooy gën ñépp waaw ndax ànd gi muy ànd ak ñu baax ñi waaw kon affaire bi loolu la waaw waxaali lan àndal ak man si ta ku la soob ku la neex tax du boo xëyee chaque lahu di nga yor li nga xamante ne mooy meloom gis nga boo bañee nekk ab clochard bañal di ànd ak bu ma nee clochard nag waxuma gaa yi taxawaal noonu rek koo xam ne yàqkat la saagakat la nekk di toj réew meeg yooyu agressé gis nga booy ànd ak ñoom lu bari te waxuñ la ci darura mooy ñoo xam ne yow sa nekk ak ñoom en fait dañ lay ruus bu dul lool ngay ànd ak ñoom di ànd ak ñoom di ci lu lay neex même bu dee début bi àndoo ñoom mooy gërëmoo ko yow gis nga booy mujj di di déraper di def ni ñoom doo ko tey gis nga bés li tax ñu naan la mooy tandakul si shaqaawa yi bërëbu yëgoo dukaay yi gis nga bakkana tax fekk xamoo ko yow garaawul iblis c'est très difficile mu mu mu mu mu laal la foofu mais day fexe ba bakkan nay siisu di riir di di def lu ne ngir yóbbu la fa boo fa xasee dem iblis pare na ci <laughs> bu la xasee convaincre moom iblis ba nga dem <laughs> jeex na sa bakkan mos ko <laughs> day bàyyi bakkan ay léegi bakkan a koy laaj ibi moom jàll na ci keneen moom moom iblis mu yées mi kon nag àndal ak ku la soob tax du léegi boo xëy di mel ni shaklahu comme moom waaw mu ne wa min dawaa'i alfiraaru min jamii madanati dambi li muhtadin muti sëriñ bi ne wa min dawaa'iha bokk na ci li ñuy faje caay-caayu biir yi ba léegi alfiraaru daw lii mooy septième li mu lim sixième six ci ay paj yooyu mën a faje caay-caayu biir yi bàkkaaru mu ne bokk na ci liñ koy faje ba léegi alfiraaru daw min jamii ci mboolem madinati dambi lépp loo xam ne njortal yóbbu la ciy bàkkaar la na nga ko daw xam nga dañ naan la voyage mashaqqat lii madinatul mashaqqa la voyage li tax alquran fal kiy voyagé mu wàññi julli parce que nekkul ne day am coono de mooy man dañ cee njorte am coono même bu ko ci amul waaw kooku mën naa wàññi bu dee conditions yi remplir na léegi madinatu zanbi mooy lépp loo xam ne dañ ci am njorte ne mu nekk bàkkaar bi lay yóbbu moytu leen ñoom ñépp nag leen moytu parce que ay fil la yoo xam ne ay ramification yu jógee ci iblis la bés bàkkaar moom directement iblis te jahannama la la jëme innal kadhiba ah yahdi day jëmale waa ji ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal naar waaw gis nga nar day yóbbu nit ki ci kàccoor fa la mooy mooy mooy VDN bi waaw kii express bi yoon express bi lay yóbbu jahannam fujur dëgg mooy nar te nar boo agsee ca station nar boo agsee fa nga xamante mooy la station de nar boo fa agsee moom moom fiiw mu yóbbu la ila naar yi moom moom foofu nag nga gën a gaaw direct daay mu transfert la biir safara kon nag lépp loo xam ne njortal aj ab bàkkaar dafaa ne teetal lépp dawal ba ngay ami tànk fiddil buddil waneel gannaaw daw waaw li muhtadin ñeel ki nga xam ne mooy aji ku bëgg a gindeeku ku gindeeku mutin te nekk kuy topp boroomam tabaaraka wa taala léegi nag sëriñ baa ngi tëj lii mooy baytu bu ñu mujj bi lu tax ngay daw yi lu tax mu ne la foofu ay bàkkaar la jëme dawal loolu mooy lan loolu mooy eh, darul mafasid jañ lor gi moo ëpp moo ëpp njariñ te waxoon na lu mel noonu fële di bijj min jalbil manafi' voilà gisoon nañ ko mais règle bi daf ma fàddu woon ñëwul woon sama xel moo doon rek loolu sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu doon wax tañ ci doon wax naan mooy li yonent ma lay saar ne mooy ñu la teree tere moo ëpp doole li nga xamante ne mooy ut njariñ léegi léegi mu ne salaamatun léegi nag fii nii lan moo tax waaw li ñu doon wax mu ne la loo yaakaar ne bàkkaar na dafa am dawal lan moo tax mu lay wax loolu dawal dawal dawal dawal li ngay am ta tànk dawal dawal dawal dawal gaaw lu mu ne xam nga lu taxa mu ne salaamatun min hinda ma ahliha alla taxilla dëhra fii waadiha mu ne la ndax <laughs> salaamatun mucc min hinda ci hind ma ahliha ak ña nga xamante ne ñooy ay gaay ay ay ay copinam ña ni moom ak yànda doom ci disket ya boo bëggee mucc ci hind hind mooy àddina mooy jigéen bu taaru boobu ak ñi mel ni moom ñu naan ay marraines lañ xaw may lani lan nga xam ne dañoo saggat nekk ci réew mi di di di di di mbaal góor yu yambar yi man ngaa jàmbaare sax bés boo fi jaaree dinañ la woo ci seen bopp ci seeni colkoog yooyu ndax ñoom ma'ilatun mumilat non seulement dañoo jeng mais dañoo jeng dañuy jengal nit ñi te ma'ilatun bu ñuy dox gis nga ni ñuy jenge di def nii si ko cokos cokos xam ni ñuy ni ñuy yëngale yuuru yuqu gaa yi ñu yambar yi waaw maa ilaatun ba pare mumii la dañoo jeng seen xol yi te ku fi xullee même bu dee yaa ngi ci yoon boo may tuur gis nga gaa yi gisoon nañ bi muy bi muy wax ci ñoom bal am alladi tabaxaraa mooma lee waaw waaw du loolu waxoon nañ la ko am nañu naan di nettali nettali bopp bopp israiliyaat yi di nettali kër jigéen gën fa la ko iblis jaarale ah bam njaaloog moom mu ne ko léegi yii yow staa bii ku taar mu ne ko nag da koy faat ba ni noon la ko jaxalee kamasa ci la ko jaxaseeg ay ñoñam ca la ko yàqale ba mu ko faatee ñoñam yi ñëw mu wax iblis wax leen ko ñu naan koo mu ne ko boo bëggee a rëcc la da nga may sujjóotal mu sujjóot mu yàqu kamasali shaytaan id qaala lil insaani falammaa kafara qaala inni bari'un minka inni axaafu allaha rabbal alamin comme misaalam iblis rek shaytaane ba mu waxee nit ke ne ko weddil mu weddi mu ne ko yow yaa weddi man damaa ragal sama borom yépp daal di taxaw yi waaw kooku nag lu mel noonu la lay def léegi nag <coughs> mu ne comme que la salaamatun min moo taxoon mu ne woon li ma gin a ragal ci sama xeet mooy ah fe mooy fitna bi suñu waroon tegoon jigéen ñi bu bi waa jigéen ñi la ko jaaraloon kon nag fattaqu dunya wattaqu nisaa ah mooy tadda ko leen àddina ak jigéen ñu sàggan ña waaw jigéen ñu sàggan ñi mooy tadda ko leen ndax Iblis day jaare ci ñoom lu bari te ñoom ñoo ko nangu ba pare nag góor yi nga xam ne ñëpp ay idée iblis la ñor fexe naan leen tudde leen ko liberté yéen daal yéen na moom vous disposez de votre corps comme vous voulez waaw ñuy def lu leen neex di soloo lu leen neex ay daggit ak lool di riisu nit ñi di bokk ak ñoom fu ne di nekk ak ñoom fu ne seen dënn yi nekk ci biti ba pare ñu ne la nag amoo droit xool sama dënn bi sama eau de cologne bi ma def sama parfum bii nga xam ne Louis Vuitton laa ko dóore wala Yves Saint Laurent xaw ma lu ñu gaa yooyu ñoomin gib ki amoo droit amoo droit xëy ko waaw ku ko ku kii sax ñu ne la sawaay euh, taxe la de de de harcèlement euh, sexuel wala de kii ñu daal di lay tëj yóbbul la takkal la procès loolu lañ la doon wax takk nit ki loolu ba ne gaa yi nekk ñuy malaaka manoo yeew yi nit ki tànk yeeg lépp ba mu ne ngond nga jël ko di ko tëmbeel ci biir sànni ko ci biir pisin ba nga am ne ndox la fees tanaan ko iyyaka ini iyyaka an la bil ma maa ngi lay mettre en garde yaa maa ngi lay tëmbeel yaa ngay dem ci biir ndox ma waaye bul tooy ah dañ naan la waaye toppal nee nga naan la lool kii num ci man mooy jigéen ñi nañ ku nekk jàppale sa borom waaw góor yi bañ fee nekk du sóoru doy booy doolee ka wane kii wa ki wane bri ay biceps ak triceps ay triceps di kiiñoo ko jaay yu kenn xamul di wàcc seen tubay yee ko jéem rek gondi nit ñi yéen ñi noonu waaw léegi ñooñu ron nag gis nga ñu sàggan ñooñee mel noonu ci jigéen ñi salaamatun min hind ñoom la naan hind voilà <laughs> araf moom daanaka mu ñuy misaalu jigéen hind ak ñoomin Sulaymaan ñoomin Hamma Sulaymaan voilà ñoom ñoo ñële bi sarfi an masiyaati saway xam na ne du ca dal de moom maa bu yoboo mu xam ko moom Iblis moom àddina bokk mu ne kon salaamatun gis nga mucc min hind ci hind jigéen ñu sàggan ñooñee ma ahliha ak ña mu àndal ci càggante ga ca jigéen ña xam nga boo bëggee mucc ci ñoom nooy def mooy an laa taxil la dër nga bañ a wàcc mukk sa àddina mukk ci sa dund fii waa diihaa ci xur wa nga xam ne mooy xuru hind xur wa mu ne bërëb ba ñu ne fa nga xamante ne fa lañ leen xame gaa yi jaay seen seen bopp jigéen ñoo xam ne seeni camion la ñuy rangale ñépp xam ne foofu la ñuy ne di taxaw ci côté tali bi sol yu dagg te ya te ñaaw ma ne boo bëggee mucc ci ñoom bu la waaye man sax man garaawul am na beneen yoon mais man foofu laay jaar mais nag dinaa fexe gëmm ko waa wala ba ngaa gëmm daawul boo bëggee rek nga wax oto nga naan lekk do ba <laughs> yow dañ daan saway jaaril weneen yoon salaamatun min hinda ma ahliha allah taxil la dëhëra fii waa di haadawaay dafa loolu moo gën a mucc boo bëggee mucc ci hind mi ak gaayam yii mbokkam yu sàggan yii xur wañu wàcc bërëb ya ñu ne ah station d'hôtel yan yan xame fa ñuy accueillir góor ñi bu fi ñëw naan man daal damay dem congé damaa war a dallu ji falaay dem mais man damay jël benn étage ca kaw bàyyi leen ñoom seen suuf ak yooyu déet laa taxil la saway dëhëra saway fii waaye ji dangaa bëgg baaye baax na boo fay dem gis nga booy wàcc sax di bokk ci ci ci ci ci ci ci ci ci sanguy minuit ak ñoom doo ko doo ko tey da ngay doon dof voilà kon loolu la lii daal xam nga sëriñ bi lii nii lan la ci jublu mooy lépp loo xam ne lu bon la boo ci bañee tab bi mooy bu ko jege moo tax mu ne la woon wa min dawaiha al daw min jami' madannati dhanbi waaw daw bokk na ci daw ci fépp yu ñu yaakaare raw yées rek bu fa jege waaw mooy li nga xamante ne euh, mooy xat euh, euh, sab lii laa doon wax bi may wax darul mafasid ba saddu zaria saddu zaria mooy loo xam ne da lay yóbbe ci lu bon nga fatt loolu waaw lépp lu lay jëme ci lu bon da nga koy fatt gaaw même bu ci kaw nii rek mënoo tëb ne lii ñii dafa xaraam comme ñu ne luye sa kër loolu nekk dara new ji mais boo ko naree luye ñoo xam ne dañuy jaay sàngara day xaraam ndax lan lu tax ñu xaraamal ko parce que saddan li dara naka lii loolu lépp lu lay madinatu zan bi arrêté loolu waaw fa hidd di nekk arrêté bu fa jaar waaw bu fa jaar de ndax boo fay wàcc rek booy dugg ñu ñoom doo ko yëg moo tax <laughs> saayir ba lu mel noonu la waxoon ne inna salaamata min salma wa jaaratiha an laa taxilla bi waadin xawla waadiha salaamatun mu inna salaamata dëgg-dëgg mocco min salma gis nga salma <laughs> waaw Muhammad Sulayma fële da koo ndawal ko mooy salma rek salmaa Sulayma <laughs> Hind ak gaa yoo yële ak ñoom dang boo gisee waykat li way ci wàllu arab yu bari ñu utiliser yooyu mooy euh, figure la voilà mu ne inna salaamata dëgg-dëgg mucc min salmaa ci salma wa jaaratiha ak ñamel ni ñoom ci jigéen ñor ñu sàggat ña tey mbaa góor ñi di yóbbu ci njaaloo ak yàqu ah boo bëggee mucc ci ñoom xam nga def allah taxil la nga bañ a rot nga bañ wàcc bi waadin ci xur woo xam ne xaw la waadihaa seen côté xur <laughs> yow sa waay ñu ngi wàcc fii nga ñëw naan dangay escale ci wet gi gis nga booy tax booy fay dem waaw naan non damaa soxla woon fii booy dem gis leen ñu sàggan lool sa bakkan soxla leen lool boo fay fanaan doo ko yëg <laughs> kon nag mbir maangoo nga rek kon nag fii la sëriñ bi radiyallahu anhu fii la yemale lii léegi nag bunt bii di ñëw nag mooy dernier bunt bi te ci lay jeexale mooy euh, faslu bi mooy dernier faslu bi bu gudd la nag euh, boo xamante ne nii insha allahu taala bu ko jeexalee rek dugg ci al baabu saalis muy faslun fii tafsili ba'd dawaa'i ba'd dawaa'i wa ba'd radha'il nga xam ne di teqali lenn ci euh, euh, euh, paj yi yiy faj ak yenn ci yeneeni caay-caay yoo xam ne da koy gën a leeral nag loolee la ñuy gis bii di ñëw kon jeexal nañ fi walillahi alhamdu wal minna wa wa sallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala al mursalin alamin